ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam kon ci jataay bii ñu génn ñu ngi woon ba léegi ci tënk bi nga xamante ni nii moom la tënk xare bi nga xam ne mooy xare Uhud kon gisoon nañ ba ni nga xamante ne nii noonu la situation bi retournement ginnaaw bi nga xam ne noo nee la ji la jullit ñi daldi woon gañe ci biir bi waaye nag ba nga xam ne ah ci lañu moy ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñamu tegoon ca kaw montagne ba ñu wàcc ah léegi nag léegi li leen ciy dal daal di leen dal mooy lan mooy li nga xamante ne défaite bi daal di ñëw nag ba ni nga xamante ne ci lañu gaañoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay gaañ yu bari rey ci ñoom ñu bari rey ñoom Seydina Hamza rey baayu Seydina Jaabir it keroog lañ ko faat ak ki nga xam ne mooy baayu Seydina Abu Sa'id al-Khudri Malik ibn Sinan keroog moom tamit moom lañ ko xaaj moom keroog bi nga xam ne blessure yonente bi alayhi salaatu wasalaam fi ñu ko gaañoon moom moo muucu deret bi bi mu duggee foofu moo ko muucu ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne képp koo xam ne bëgg naa gis ki nga xam ne sama deret dafa jaxasoog moom te kooku ci waa ajjana la bokk na xool Maalik na Sinaan mii te mooy ki nga xamante ne nii moom mooy ash-shahiid keroog moom tamit lañu ko faat waaye it keroog yi nga xamante ne nii nag ci lañu faat ki nga xamante alal ci wal ansaar muy Sa'd ibn Rabi' radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah léegi nag bi nga xam ne ñu ngi woon fan bi nga xamante ne nii ci la mooy nan lañuy ñuy briser bi parce que waa kii yi waa Quraysh ñu ngi def ay assaut bi dal ci yonent bi alayhi salaam am ñu fa ñi fa des ak ñoom bariwul parce que même ñoom moom Seydina Ali loolu la moom daa bokkoon ci nit ñi nga xam ne ci biir terrain de guerre bi lañ ne woon léegi nee na ma ñëw xool xool ci yonent bi alayhi salaam xool foofu fi ñu jot a faat gisuma ko fa gis tamit way te gisuma ko ci biir nit ñi ma ne yonent bi alayhi salaam moom dawul ne xam naa suñ li ñu def lañu ñu borom bi mere tey daal di koy yëgati yóbbu ko daal léegi waaye moom dawul. mu ne waaye moom xam naa ne moom dawul nee na nag bi waaye ci laay gis musrikuuna yi nekk fële ma daal di jël sama jaasi foncé ci ñoom man Seydina Ali léegi bi ma ñu xajal ma ndax dama dóor ku nar a dee moom na nga fa taxaw gaa yi puus bi ma niiwee jàll noonu rek gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak am mbooloo mu fa nekk léegi nag bi noonu demee noonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag gaa yi daal di nag fexe ne nan la ñuy briser moon mooy ba man a agsi ci montagne bi ci lañ commencé daal di song ku faal Quraysh yi ba briser leen ci gàttal daal ñoom ñoom s Talha keroog ci lay défendre yonent bi alayhi salaatu ba ñu li nga xam ne mooy baaraamu loxo yi léegi bi mu mu taggee mu naan xis yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko boo tuddoon turu yàlla de di nga gis malaaka yi di ko yëkkati nii léegi nag loolu la léegi nag bi nga xam ne ci noonu la ban nga xamante ne nii kon noonu ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wax ne allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'luna ne daal di allahumma e yow suñu borom jaaduwul te warul waa Quraysh di ñu féete kaw Seydina Umar ibn al-Khattab ak mbooloo moomu ñoom Seydina Ali ak ñoom Seydina Abu Abu Bakr ak ñoom Seydina Talha daal di songu gaa ñoom Seydina Abu Dujaana mi nga xam ne moom da doon protéger Yonent bi saa ak yaramal ba gaa yi dóor ko fa ay xeej yu bari keroog am na ci saaba yi ku ne man gis naa ñaari nit ñoo xam ne masuma leen a gis jour boobu laa leen mës a gis ñuy xeex xeex bu tàng ci côté Yonent bi saa saa bi ko protéger léegi ginnaaw gi lañ ne ñooñu la yenn riwaaya ne Seydina Jibril la woon ak Seydina Mikaayil alayhim as-salaatu wassalaam léegi nag bi ñoom Seydina yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di priser lool ba ñu yéeg man a àgg nag ci montagne bi nekk nag ci kaw nga xam ne dañuy nekk ci kaw ndax bi muy yéeg Seydina Talha moom euh, Abu Talha ibn ci moom ci ginnaawam la yonent bi aleyhi salaatu jaar ngir mën a yéeg ci kaw léegi nag bi ñu yéegee ci kaw noonu la ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon wax ne aw jaba Talha ne Talha de moom li ko war lépp daal dina koy matal kii de moom matal na lépp loo xamante ne nii moom moom moom moo newoon ci loosam de léegi nag ci noonu ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di fi nekke ci kaw léegi nag mooy ci kaw montagne bi noonu mooy ci kaw féete léegi moo ñu mën a nekk ci kaw ak noonu noonu ngir mën a gën a jàmmaarloo ak ñi nga xamante ne ñooy yéefiru Quraysh yi kon nag ci noonu nag waa Quraysh ñoom daal dinay jekkali ñu bari ci suuf ñoo xamante ne nii daal dinañ leen faat kon gisoon nañ Hanzala ñoom Seydina uh, Hamza waaye waaye ñoom Seydina Sa'd ibn Rabi'a waaye ñu rey ci ñu bari ñi nga xamante ne Abdallah ibn Jubayr waaye rey ñoom Seydina Malik ibn Sinan baayu Seydina Abu Sa'id alxuduriyu radiyallahu taala anhu wa arda ak ki nga xamante ne Abdallah ibn Jahsh nga xam ne keroog moom keroog bi xare bi waaj a commencé moom ak Seydina Sa'd ibn Malik muy Abu Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ku nekk dañ ne nañ nañ ñaan Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ñaan borom bi yàlla nag mu boole koo xam ne ku tar ku tar mer te bon ci yéeféer yi di jàmbaar man dayeeg moom gañe ko Seydina Sa'd ibn kii moom Abdallah ibn Jahsh moom ñaan radiyallahu anhu ne borom bi yàlla nag ma dajaleeg jàmbaar ma xareeg moom ba ñu faat ma ba daggaate ma bu ñu ma daggaatee bu ma ñëwee ñu laaj ma lan moo tax ñu daggaatu ma ne la ci yow léegi nag bi ñu demee moom itam noonu lañ ko faate waa Quraysh keroog bi nga xamante ne daal ci gàttal ci lañu ñu commencé dominer daal di faat ñu bari ci jullit ñi yemuñu woon ci faat kese mais dañuy nekk ñoo xam ne dañuy faat di dagg seen nopp yi dagg seen xol yeeg seen yaram yi di dagg lu ne mu am benn waay boo xam ne ci yu ci yéexut yi la bokkoon muy Muxayriq <coughs> muy muy muy muy Muxayriq nga xam ne moom dafa bañoon jullit ñi voilà ab ab ab ci ci ci yahuud yi la bokkoon léegi nag bon bi mu ci biir xeex bi ci bés boobu noonu moom ci la yàlla euh, leeral xolam mu jóge Medina ci biir bés samedi bi ci xeex bi ci la tuube daal di ne man du ma tuub des fii dem ne yahuud yi hé yéen sama mbokku yahuud yi ci waa banu nabi rek banu Qurayza yéen waa ñëw leen fii non banu Saalaba ñëw leen ngeen ñëw dimbali yonent bi alayhi salaam xam ngeen ne da leen a war ñu naan ko noonoo moom mii naan ko tey la bisub samedi la mu ne leen amu ngeen benn samedi topp leen fële daal di jël jaaseem daal di dem xare léegi bi mu xaree keroog bi nga xam ne ci la faatu ba gaa yi jullit yi xool ci biir gis ko ñu ne eh waay mais kii lu may Muxayriq lu may def fii Muxayriq nga xam ne kii ni mu bañe woon l'islam ak yoo yële léegi nag biñ ko faatee léegi nag ah ñu daal di ñëw. ah wax ko yonent bi te ba muy dem nee woon na leen sama alal de bés buñ bu ma faatoo sama alal yépp seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam de moo ko moom bi nga xamante ne nii nag ci la dem xare bañ faat ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu wax ko mu ne mu xayri xayru yahuda moo gën ci yahuud yi léegi nag mu am beneen waay muy usayrim usayrim moom ci gaa yi la bokkoon ci ci ci ci ñi nga xam ne mooy mooy mooy araabu médina yi mais dafa bañoon moom it l'islam daal di dem ñëw moom it ci xare bi comme ni nga xamante ne nii noonu lañ la ko waxe woon ne baayu ki nga xamante ne nii mooy baayu Seydina Xudayfa radiyallahu taala anhu du Hisl ak Saabit ibn Waqsh ñoom ñaar ñooñ ay mag lañu woon ni ñu ñëwe woon daal di xare ba ñu faat ndax xamuñ ñu moom ba ba jullit ñi faat kële euh, Hisl soo Seydina Xudayfa fogoon ne ci yéefar yi la bokk waaye ki Saabit ibn Waqsh moom yéefar yee ko rey léegi nag mu Muxayriq moom kanta ki ki Usayrim Usayrim moom moom daa payoon l'islam ba pare jullit mu leen di bañal lan moo tax ngeen mekk nekk jullit moom mu tuub ci bés bi def li mu xëy rek daal di ñëw xare bi mu xaree moom dañ koo fekk jullit ñi dañoo mujj bi xare bi jeexee ñuy xool gis ko mu mu wàcc ko ci blessé yi yi di xool blessé yi ba gis ne mais Usayr yow Usayr fii yow yow li nga bañe woon def fii ba fii sax di fi dee fi ñëw mu ne man damaa tuub. nekk naa jullit looloo tax ma ñëw ngir xare si ñu ñëw wax ko yonent mu ne kooku ci waa àjjana la bokk te masula julli benn julli masula woor masula def dara mook mook mook usay mu xayri ñoom ñaar moo tax yooyu mbir ñoo xam ne masuñoo julli masuñoo woor te képp ku julli di woor sa gannaaw te doo saxaaba ñóolu gën ak wali mu xayri a gis ñu yëpp usay rim te masula julli masula woor masula quoi daa tuub rek ñëw xare si faatu Uhud gën ñépp ku dul ku saxaaba te doo yonent moo gën loolu mooy fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim léegi nag bi nga xamante ne kon nag ci noonu la demee daal ci gàttal gaa yi rey ci ñoom daal ñu baree baree baree bari naka noonu bokk na ci ñuñ faat Amr ibn al-Jamuh nga xam ne moom dafa ne woon benn daa amoon euh, handicap de kii dafa la fañoon ci tànk léegi ba muy génn ñeenti doomam yi dañ ne woon non non non yow bàyyi borom bi daal dina lay utal nga mooy boole na la ñi nga xam ne borom gànt yi du dem mu ñëw wax ko yonent bi alayhi ko man samay doom yi dañ maa bëgg xañ ma nekk martyr nekk am shahada mu ne ah bàyyi waa yow day borom bi nag wax dëgg yow itam daal di na lay may ngànt utal ngànt mu mu bañ daal ba ne day dem yonent ba saa saa ne bàyyi ko léegi nag mu ne moom li mu mooy dox ak àjjana tànkam bii nga xamante ne nii dafa am aar gi mooy dafa am. handicap dox ak moom biir àjjana ba mu demee moom itam keroog lañu ko faat moom Seydina Amr ibn al-Jamuh radiyallahu ta'ala anhu arda kon daal mu ngi noonu léegi nag bi nga xam ne nag ci la ñu faat ñooñu booy daal ci ginnaaw daal fa xare bi noonu la demee ñu faat kon ñu baree baree bari bi nga xam ne nag ci lañ faat léegi nag ci la euh, Hind daal di euh, wax wax sii <laughs> voilà wax sii ñëw daal di koy xottil am na ñu ne wax sii moo ko xottil biiru Seydina Hamza daal koy léegi nag dënnam mu daal di génne li nga xam ne mooy rees wi di ko jéem a yëy manu koo yëy mu daal di koy yàbbi am na ñoo xam ne yéppaare nag jàpp ci ñi rey noonu ci julli ñi dagg seen nopp yeeg seen kii def ci ay caqat yooyu yu mel noonu waa ngir narge leen ku nekk la seere leen daal di def yu ñaaw moo tax it li noonu daal ci la xare bi jullit ñi ñu ngi ci kaw montagne bi noonu la Abu Sufyaan nag gaa yaa ngi taxaw fële waa Quraysh biir xul bi Abu Sufyaan yor fasam ñëw ba ci pied montagne bi ci buntu tër ci taxaw ci suufu montagne bi ne é yéen ñooñu la ne ay ne ne ay na Muhammad ne ay na ay na ma Muhammad ay na ibn abi Kabsha ah kenn yonent mi aleyhi salaatu salaam ne leen bu leen kenn bu ko kenn wuyu léegi nag bi nga xamante ne nii noonu la wax ne ah ba pare mu ne ana kan ana ana ana ana ay na ibn abi Quhaafa mooy ana Abu Bakr doomu Abu Quhaafa ji yonent mi aleyhi salaatu salaam ne bu leen ko kenn tontu comme que da leen di seen ci kaw mais xamul ñan ñi nekk ci kaw ñan ak ñan la léegi mu ne ay na ibnul Xattaab ah yoo na nana ibn al-Xattaab léegi nag bi ñépp yonent bi saa saam ne bu leen kenn tontu Abu Sufyaan ne ha ama haula'i qad qutilu walla ñii ñoom faat nañ leen Seydina Umar radiyallahu anhu mënu koo muñ ba ne ko kadabta ya aduwallah wax nga lu amul yow noonu bi yàlla bi léegi nag ah yow da leer ne dese nga la lu la ñaaw mu ne ah yow de kooku Umar la kon ah waa léegi damay laaj est que c'est ñii ñépp nga ne ñu ngi dund mu ne ko waaw ñu ngi dund te ñu Qami'a mu mi nga xam ne moo ñëw ne moom faat na Seydina Muhammad léegi nag léegi nag bi mu waxee lool mu ne ko nag yow nag léegi nag Omar yow laay wax hey à partir d'aujourd'hui bu fi kenn waxati mayu ma leen ngeen di waxati hubal lu ko naqari oolu hubal yonent ma leen saa saam ne tontu leen ko ñu ne lu ñuy wax nee mu ne leen wax leen allahu ala wa ajal yàlla moo gën a màgg te mooy ki nga xamante ne mooy ki nga xam ne moo màgg te mooy ki ki ki ki noot léegi ne leen yamul xam ngeen ne mos xat laa naa fil janna ñi faatu ci ñun àjjana la jëm te yéen ñi faatu ci yéen safara lañ jëm Abu Sufyaan nag ne nag bu ngeen wàccee fii di ngeen gis nag loo xam ne ay ay ay mus la mooy ñoo xam ne laseere nañ leen daggaate leen diglewu ma ko waaye nag merew ma ci voilà ba pare nag ne leen nag en plus jox naa leen rendez-vous yéen su at mii comme te tey jii ñu leen gañe pour wan leen ne du fàqastalu Badar laa leen jox rendez-vous at mii di ñëw yonent mi alayhi salaam ne Seydina Omar wax ko waaw ñu ne ko waaw noonu lañ jële rendez-vous waa Quraysh dem léegi nag jullit ñu des foofu le nan la mujjee loolu la ñuy gis bi di ñoon insha Allah taala wala taala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in